oxygène di génne gaz carbone noonu la garab tam di def waaye nag buy tabaxu pour mu màgg dafay aajowoo carbone bi nit di sànni moom muy sànni oxygène nit di ko jël moo tax mag ñi di tere ne bu gundee bul tëdd ci ron garab ndax du jomb li mu soxla ci oxygène amu ko mu jëlal la sa bos boo jógee rek sa sa sa cuukeel di la tiis pituitaire dafay muut muuti waxoon naa ko fii daaw jaratul jaar ci bëggoon naa ci jaar pour li nga xam ne mooy defar xale yi ak li yàq xale li tax nit ki di teel a mer li tax muy kaddi kaddi ñu dafay daanu rab fekk du rab euh, loolu la tige pituitaire mooy def loolu fa la yàlla jéngee doomu aadama mooy boîte noire ci avion avion bu daanoo fii bi un mois boo ko interrogé mu wax la lan moo daaneel avion bi nit ki nag bu deewoon tant que nëbëgul ba jeex seey boo laajee cuukeel gi mu waxal la cuukeel googu la olof yi di tuddee tere réer olof gàttal ko na téere tere réer olof gàttal ko na téere doomi aadama léppam fa la ko yàlla jéng ci suratu yaasin inna ja'alna fi anaaqihim aghlaalan fa hiya ila asqaani fa hum muqmahun mooy samadaane bi ñëw ci qul huwallahu ahad hmm? waxtu bi xaj na ci bétey hmm? waaw lan la julli di jullee luy jàpp weer luy jàpp jant bi jàpp jant bi mooy bu weer bi duggee jàpp euh, diggante jant bi ak suuf si jàpp weer bi mooy bu suuf si duggee diggante weer bi ak jant bi bee guddi lay xew bee bëccëg lay xew ndeke bu garab di màgg la muy soxla ci leeraayu jant bëccëg bi wala ci mis misalu leeru weer bi ndeke bu ko ñàkkee benn seconde rek li muy perte ci chlorophylle mu ngi doon douze mille deux cent quarante ci tooke bi ko waroon a màggal lii bu toppantee garab yëpp dee fan lañu jëm yonte yàlla Muhammad ne mu ne kon dem leen julli ngir yàlla yërëm leen ñaan leen ko yaarab bi teelal teggi li te chlorophylle yàlla mu ngi ko wax ci yaasin Hmm? huwa allazi ja'al lakum min ash-shajari al-akhdari naaran nee na safara bi màggal garab maa ngi ko def ci biir moo tudd madda xadra xadra mooy féminin bi akhdar mooy masculin bi masculin ak féminin ci arab dafa am comme ni mu amee ci français hmm? nga ne un président une présidente arab tam nga ne rais a raisa ndeka loolu benn garab bu nekk li muy perte ci tooke bu koy màggal rek douze mille deux cent quarante dina ko manqué ci bu jant bi làqatoo tuuti wala weer bi làqatu tuuti kon na ngeen garantu ngeen jaamu yàlla ngir yàlla teggi loolu garab yi wéy di nokkiwaat di mag ngeen di dagg di def ay néeg di def ay placard di def ay siis di toog te yàlla ci sooratu yaasin la wax li ci gën a yéeme mooy yaasin mi ngi am ñett téeméeru miim ak juróom benn miim te benn miim bu nekk quarante la quarante fois trois cent six mu jox la douze mille deux cent quarante li alquran la yal na yàlla fay yàlla ya kon ñu may ma mu dem ci table bi nee nañ waxtu bi jeex na kon li ma bëggoon xaju fi waaye awa dama ciy jaar-jaar bu gaaw ah? Ah, waxtu bi jeexul ah, julli moo jot ah kon nee na waxtu julli moo jot waaye waxtu bi denn bi ay neuf kon danaa mën a génne calendrier bi ñëpp gis ko euh, budul woon yëngu-yëngu suuf bi am ci Indonésie six virgule cinq degré yëngu na ko suuf si yëngu na ko budul woon loolu naa la rëbbe sàngam dañ tàmbale koor léegi ba may ñëw ci suba di jóge dëkk ba keroog aljuma weer baa ngi dem mooy vingt mooy vingt septième jour bi waaye mi ngi mi ngi biiju biiju gu metti ndax mi ngi xaccoo diggante planète bi ñu de Vénus ak suuf si mu ngi seen diggante daw bi diibu lool dañoo dem ba tolloo di ko xaccoo muy daw diib bu métti lii moom moo yëngal suuf si fële ba ay ay téeméer dee ci kon lii du xam-xam bu bu jafeñ euh, du xam-xam bu jafeñ lool boo jàngee cosmologie awa ah yàlla mel ci tuuti te li ma fi ma koy génne ci alxuraan laa koy génne kenn du dem ne li mu doon wax séance ci alquran laa koy génne danaa génne calendrier weer bi génne calendrier jant bi calendrier bi leen relier ma daal ko génne lépp bu juumee rek bu ngeen di woowoon Cheikh Modibo Diarra di astrophysicien it dafay ànd ak man rek waaye du ànd ak yéen ko oh, kon euh, Cheikh Ibrahim da ngay taxaw ci penku bi rek noddkat bi daal di nodd ñu julli oyofal rakka yi naat yi naka xul wàlla ñu delluwaat ma génnee loolu rek te yeewee ko bëggoon naa joxe lu ëpp li waaye nag lii la ma jamono may kon noddkat bi jëloon nga nodd ñu julli gradé yi nañu xam ne nattug yàlla la nañ ko jox waxtoon rek nii la ko bëggee nañ ko joxee noonu dafa am ku doon julli ci kanamu Seydina Ali allahu akbar salaamaaleykum mu ne ko acca demal nga julliwaat mu julli allah akbar salaamaaleykum na acca demal nga julli waa julli julli gu dal ba mu pare Seydina Ali na ko nag ah bii moo baax mu ne ko yàlla nanguwul bii bale la nangu ndax bale laa ko joxoon bii yaa tax ma def ko <laughs> na noddukat bi nodd ñu ko. Allahu